kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala tey ñu tàmbali beneen xaaj bu bees beneen juzu bu bees beneen wàll bu bees muy fi nga xamante ne nii mooy fii nag li ñuy gis ñaari saar tamit lañuy gis comme bii weesu xaaj bii weesu ak ba jiitu muy suuratu Taaha inchaa allahu taala moom lañuy gis ak saar bi nga xam ne moo ci tegu di suuratu sayyidatuna Maryam alayhi salaatu wassalaam kon bu soobee suñu boroom moom la ñuy gis bala ñoo tàmbali nag voilà ci jataay bii ñu génn nga xam ne ci lañ jeexale woon saar bi nga xamante ni moo lal anbiya alayhimu salaatu wassalaam mooy daa am luñ bëggoon ñëwaat mooy laaya bi mu doon wax suñu boroom doon wax baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa laqad katabnaa fi zabuuri min ba'di dhikr anna al arda lillah yarisu wa anna al arda lillahi yu yarisuha anna al arda wa yarisuha ibadiya salihin mooy bi muy wax min ba'di dhikri anna al arda yarisuha ibadiya salihun mooy foofu ko ne suñu boroom ne ñun ñoo dogaloon bindoon ci lu jiitu fi zabuur yi dañu ne woon fi zabuur yi mooy ci téereb Seydina Daawud boobu wala téere yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon mooy tawraat ak yi ñëw ci ginnaawam injiil min ba'di zikri ginnaaw zikri boobu waxuñu min ba'di au lieu ñu ne min ba'di ñun dañu la waxoon min ba'di waaye bañ koy tekki dañ ne après voilà mooy mooy mooy mooy après li nooy avant avant la min qabli comme si dane woon min qabli te du min ba'di la mooy ginnaaw ak zikri voilà kon loolu mooy léegi zikri boobu kon lan lay tekki loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee undi ay wute yu bari mooy ne am ñenn ñu ne azza wala qad euh, katabna fi zabuur yi zabuur boobu mooy mbooleem téere yi nga xamante ni nii moom la boroom bi wàcce alquran ak tawraat ak ay injiil ak yooyu yépp mu ne wàcce woon nañ ci seen ci téere yooyu bële min ba'di zikri ginnaaw ummul kitaab ñu ne loolu ak zikri mooy téere bu màgg boobu nga xam ne tudd gu màggi muy umul kitaab ndayu téere yi nga xam ne benn wàll la nekk ci li nga xamante ne mooy allahul mahfuz léegi am ñu ne loolu la am ñeneen ñu ne non ak ak zabuur boobu muy wax ko wala qad katabna fi zabuuri min ba'di zikri mooy zabuur mooy téere yi nga xamante ne nii mu ngi ci jublu li nga xamante ne nii mooy téere yi yi nga xamante ne nii ñoo ji mooy mooy téere yi jiitu woon tawraat ak zikr nag loolu mooy tawraat loolu beneen wax la am ñeneen ñu ne déedéet al al al zabur fii lañ ci jublu mooy alquran ak zikr mooy tawraat mooy loolu la moom la naan min ba'di zikri ginnaaw la nga xamante ne nii mooy ak tawraat mooy bind naa ci alquran bi fi yi mooy alquran am ñu ne déedéet zabur boobu mooy zabur bi ñu xam rek mooy te moom lañu waxoon bii weesu <coughs> mooy zaburu seydinaa daawud alayhi wassalaam bindoon nañ ci loolale man borom bi tabaaraka wa taala bindoon naa ci téere boobale di zabuur min ba'di zuk mooy bu seydinaa daawud min ba'di dikri ginnaaw sikkar bu mag ba ma joxoon téere bu mag ba ma joxoon seydinaa muusa di li nga xamante ne mooy tawraat loolu mooy wax yi kon nag loolu la mooy min ba'di la nekkuloon min qabli voilà dañ ne woon min ba'd waaye bi ñuy tekki dañ ne woon après dañ ne woon après mooy tekki wàcce woon nañ ci téere yi ngayu nga xamante ne ci zabuur moo xam téere yi jiitu woon wala zabuuru Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam min ba'di dhikri ñun dañ ne woon lu jiitu woon mooy après léegi nag kon mbir maa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna kon nag ñu ñëw fii kon saar bi ñu war a gis tey muy suuratu Taaha saar bii di taaha moom mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima te am na nettali bu siiw boo xam ne moom la ñuy nettali ñiy déglu siira léeg-léeg dinañ ko dégg wala di ñi nga xam ne dañuy suivre te tamit di toppatoo siiratul xulafaa muy sayra yi mooy yu jaar-jaaru xulafaa ar-raashidun alayhim ridwaanullah ku muy Seydina Umar ibn al-Khattab am na ñu naan saar bii nii moom la jëkk a dégg moo tax mu tuub comme ni nga xamante ne nii noon la ko Imaam Ibn Ishaq daal di soloowee daal di koy wax neer ci loo xamante ne nag càllale ba des na de dooga noonu al Imaam Ibn Sa'd di Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullahi alayhi borom at-Tabaqaat soloo na ko noonu al Imaam al-Bayhaqi ci Dalaa'ilun Nubuwwa ñoom ñépp soloo nañu ko muy nettali bu siiw boobu rek naan Seydina Umar radiyallahu anhu biñ nekkee Makka fekk mu bokkoon ci yéefér yi di nga xam ne ci la ñëw nag benn bes gàlloo ràngoo li nga xamante ne nii mooy jaaseem nag ne day dem faat yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu dajeeg benn waay buñ naan Nu'aym ay Mas Nu'aym ibn Abdillah mu ne ko yow foo mun mu ne ko danga gàll ràngoo sa jaasi ji yow Umar mun ne ko damay dem ngir ray ji Muhammad mii nga xamante ne nii moom moo taqale suñu dëkk yi ak Quraysh fii nii taqale na ñëpp fi diine ne baaxut moom laay ñëw nag ngir faagaagal ko mu ne ko mu yow daal yow daal sa bopp daal dina lay daal dina lay daal dina lay wor ci sa bopp yow Omar yow yaakaar nga ne mos waa Banu Abdi Manaf dinañ la bàyyi ngay dox ci kaw suuf fekk yow faat nga Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yow tee ngaa lijjanti sax li la a jege mu ne ko nga ne lan mu ne ko waaye yow yow sa doom sa sa sa sa sœur bi tuub na muy Fatima bintul Xattaab ak ki nga xam ne sa goro bi di Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom moomu di jëkkëram ñoom ñépp daal dinañuy tuub demal nga lijjanti lool moo gën nga naan dangay faati Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci gàttal la Seydina Omar mer dellu ca ñoom dégg Seydina Xabbaab ñëwoon fa doon leen jàngal leen ci alquran muy benn kayit boo xam ne ci lañ bindoon saar bii jiitalu saar bii di Taaha ba mu ko déggee gaa yi dégg ay tànkam di ñëw ñu làqatu ji Seyna Xabbaab ibn al-Arati radiyallahu anhu daw laqatu léegi nag buñ ñëwee mu ne lan laa dégg sox ndaw sërëm bi muy muy rakk rakkam bi ne ko déggoo dara mu ne ko si am na lu ma dégg ba ni nga xamante ne ci dégg na mu ne dégg naa ne da ngeen a da ngeen dugg ci diine ju dëng ji léegi nag ba ñu xam ne ba mu ñëwee daal di faagaagal jóg dem ci ki nga xam ne mooy gorom bi di Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhuma daal di koy a nga xam ne mooy sa sœuram bi di intervenir ngir do dox diggante ak moom mu daal di koy gaañ léegi nag ba deret yi génn ginnaaw gi nag mu rëccu mu ne ko léegi sax léegi mu ne ko waaye yow defal lu la ñu ne ko defal lu la neex sax ñun gëm nañ léegi lan nga ci man defal lu la mu ne leen léegi jox leen ma këyit gi nga xamante ne nii moom ngeen doon jàng mu ne ko dara laa la ko jox ndax moom da koo jëloon nëbb ko moom sayyidina sayyidatuna Fatima bintul Xattaab radiyallahu anha bi mu ko nëbbee nag mu ne ko jox ma ko mu ne dara laa koy jox dul jox mu ne ko jox ma ma xool waatal ko ci seen yàllay xërëm yi këne di nag ko delloo mu ne ko yow da ngaa nekk koo xam ne sobe nga ba ni mu ko koy jàngale daal ba ni nga xam ne ci lay jàngi te mënoon naa jàng moom Seydina Umar mënoon naa liir mu liir da saar yii débi saar bii diir bismillahir rahmanir rahim taaha maa anzalna alayka alqur'ana litashqa ba fa mu yem léegi nag mu gis ne Seydina Omar daal ne a ah, lii de moom wax ja yoo xam ne ju rafet la léegi rek Seydina Xabbaab génn radiyallahu anhu fi mu laqatu woon ne ko a ah, Seydina ko Omar de man de daal dinaay yaakaar lool que ne yow que ne yow yaay ki ñaanuk yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow lay dal ndax bi démb rek dégg naa ko muy ñaan naan borom bi yal na nga dimbal dëgëral diine jii ci abul hakam ibn hisham di abu jahl wala umar ibn al-khattab léegi nag sayyidina umar radiyallahu anhu ne ko yaa xabaab ne ko yow xabaab dullani daal di may tegtal fi nga xam ne foofu la sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam nekk ci gàttal ba daal di koy eh, daal di dem ci la tuube waaye nag nettali bii nii mooy daraa ci dëgërul ne nii siiw na lool waaye nag mooy lii de toute façon daa wérul du tout voilà loolu moom moom daa war a leer mooy ne mooy lii nii wérul te mbir mii nii mooy ku lu wérul nag mooy loo xam ne kon mënuñu ko saxal naan nii la demee woon comme ni nga xamante ne nii boroom al-Mizan bi al imaam imam ad-Dhahabi rahmatullahi alayhi naa la ko leerale comme ni mu ko leerale ne waa yow kii moom Ishaq al-Azraq moo ci nekk ci mu mat na indi na fi mat na boo xam ne mooy wax joo xam ne mooy li nekk ci biir continue bi lu ñu jàppalataloo mbir la moo xamante ne nii ci islaam Omar lay wax mu ne wahiya munkara jiddan waaye moom moom lu ñu bañ la bu baax a baax mooy lii nii kenn nangu ko léegi nag naka noonu ndax waa waa ji ci boppam. kon mooy dëgër du tout defu ko naka noonu daal mooy yooyu mooy mbir la moo xam ne nag ci siira bi walillahi alhamdu wal na leeraloon nañ lii yëpp ba waxoon li nga xam ne moo ci gën a lëng waaye du nettali bii ne kon nag loolu lu jaroon a leeral la léegi nag suñu borom tabaaraka wa taala kon daal li ñu xam mooy ne saar bii moom makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima daal la wàcc loolu moom leer na bokk na ci yi nga xamante ne saar yi nga xam ne wàcc nañ foofale léegi nag saar bi kon ginnaaw loolu bi ñu ko xamee amul kenn ku wute kon ci loolu moo kon taaha ana lan lay tekki loolu nag boroom xam-xam yi tabaraka wa ta'ala ñoom alayhim dañ cee wuute mooy ne ko jële nañ ku mal ne as xam ne noonu la ko al imam al-Ghaznawi rahmatullahi daal di nettalee mu ne moom Seydina as-Siddiq dane benn trésor la ci trésor yi mooy ne mooy lii taaha taaha façon yii mu ne ci asraar yi la bokk ci trésor yi la bokk de yu gànjaru yi la bokk yi nga xam ne borom bi moo ko jagoo di ko xamal nag ku ko soob ci jaamam yi am ñu ne taaha li muy tekki mooy yaa rajul mooy yow ku góor ki tax loolu yow waa ji te lool ci làkk waa ok waa ak ak waa ukal am na tamit ñu wax ne ñoom ñépp ci waa yaman ñooñu dañ doon waxee noonu bu ñu nee taaha mooy yaa rajul lañ ci jullu mooy yow góor ki loolu lañ ci doon jublu ñoom loolu benn wax la am ñu ne tur la ci turu borom bi tabaraka wa taala am ñeneen ñoo xamante ne nii dañu ne non loolu kii la mooy rek benn waat la boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ci waatee am ñu ne déedéet taaha tur la ci turu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam turam yi daf cee bokk taaha comme ni nga xamante ne noonu lu tudde Ahmad tudd Seydina Muhammad Taaha yi ci loolu la bokk moom moom ci la bokk am na yeneeni wax ak yeneeni wax waaye lii daal mooy yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ciy gën a siiw am ñu ne nag moo Taaha mooy fawaatihu suwar yi rek moo yi ubbee saar yi nii mooy ne taa bi daa am lu muy tekki haa bi daa am lu muy tekki lu nekk nag ku nekk nag nooy ak wax ya bari na ci yoo xamante ne nii ngir bañ a dugg guddal daal moo dugg ci côté boobu waaye li nga xamante ne nii amaana mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yu bari daal daal di saxal mooy ni lii daal mooy soit comme ñoom al imaam at-Tabari wax ne lii mooy yaa rajul lay wax mooy ne yow ku yow yow nit ki te kooku ñuy wax noonu mooy Seydina Muhammad waaye loolu xam nga ñooñu ñi wax wax boobu xaw naa wuteeg wax dina déedéet mooy ne wax la boo mooy ñii mooy turu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag amaana mooy li li gën a lëng